ci jataa bi ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bu mag bi eh, ñu ngi woon nag ci dernier virage bi muy léegi ñaari kuréel yi gisante nañu ndax boo fàttale ko ñu ngi yemoon fi imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi waxoon mu ne waqad irtaxalat qurayshun xiina asbaxat fa aqbalat fa lamma ra'aaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasawwabu min al aqanqali wa huwa alkasiibu alladi jaa'uu minhu ila alwaadi qaala allahumma haadihi quraysh qad a qad aqbalat bi xuyalaa'iha wa faxriha tuxaadduka wa tukadibu rasuulak allahumma fa nasraka alladi wacadtani allahumma axinhum algadaa imaam ibn isxaaq kon raxmatullah alayhima mu ngi ne woon waqad irtaxalat qurayshun ci suba googu nga xam ne ci la gazwatu badrin amee bi fajar ga jotee suba gi xar fajar gi suba gi jot quraysh dal di jóge fa nga xam ne fa la nekkoon di wàcc nag di dugg si ci xuru badrin muy alaqanqal boobu di tund woowu mu ne woon ca gannaawam mu jóge foofu di ñëw di dugg si ilal waadi ci fi nga xam ne mooy xuru badrin qaala imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhima ne bi nga xamante ne nag falamma ra'aha rasulullah bi leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisee nag armée Quraysh bi ñuy dugg ci xur wi ci la ñaane moom aleyhi salaatu wassalaam ne allahumma ee yow sama boroom haadihi Qurayshun Quraysh dañu ngi nii qad aqbalat ñu ngi dégmal bi xuyalaaiha ak seenu rëy rëylu wa faxriha ak seenu puukare dara nag indiwuleen lu dul tuxaadduka ñu lay défier wa tukaddibu rasulak ñuy weddi sa yonent yow ale yow yone yow borom bi subhaanahu wa taala kon nag allahumma buur yàlla maa ngi lay ñaan fa nasraka alladi wa'adtani maa ngi lay ñaan di defal ma jëmmalal ma ndimbal gi nga xamante ni moom nga ma dig allahumma e sama boroom ahinhumul ghadaa alak leen tey ci ngo subaak tey alak leen bu xare bi tàmbale foofu lañu yemoon imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi defoon nañ taxriiju xadiis bi waxoon nañ la cosaanal mu ngi ci saxiix imaamul buxaari raxmatullahi alayhi ci xadiisu seydina abdullahi bni abbaasin radiallahu taala anhu wa an abiih imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi di continuer mu ne waqad qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallama waqad ra'aa cutbata bna rabiicata fi lqawm wa huwa calaa jamalin lahu axmar mu ne te bi aleyhi di continuer di ñu nettali li nga xamante ne ni moo xew foofu ginnaaw bi quraysh dégmale di agsi du dugg si ci quru badrin mu ne te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon na bim leen gisee ñuy ñëw mu gis koo xaman mu gis Utba ibn di Utba di doomi Rabi'a yàgg nañ koo gis di bàyyu Abu Hudhayfa ibn Utba radiyallahu ta'ala Abu Hudhayfa mim gisee Utba boobu ci biir armée Quraysh bi wa huwa ala jamalin lahu ahmar moom mu ngi yéegoon Utba ci gëléem goo xamante ne nii gëléem gu xonq la woon loolu la waroon moom Utba bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi gisee ki nga xam ne moo war ci kaw gëléem gu xonq googu in yakun fi axadin min alqawmi xayrun fa cinda saaxibil jamalil axmar in yutiicuhu yarshudu mu ne in yakun fi axadin bu dee de am na kenn rekk min alqawmi xayrun kenn ci armée Quraysh bii ma séen man aleyhi salaatu wassalaam bu dee am na kenn koo xam ne yiiwa ngi ci moom fa cinda saaxibil jamalil axmar yii kooku de mooy bu dee am na kenn koo xam ne yiiw ak mbaax ànd nag moom mooy ki nga xam ne moo war ci géléem gu xonq li Allahu akbar in yuti'uhu bu ko waa Quraysh ñii ma gis bu ñu déggee ay kàddoom de yarshudu dinañu gindeeku Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam Euh, lii mu wax moom mi nga xam ne soxlawul preuve soxlawuñ preuve ngir xam ne li mu wax dëgg la huwa saadiqu almasduuq alayhi salaatu wassalaam dinañ gis ci kanam waxam jii mu wax ne bu ñu ko toppee boroom lii dalay war ne Utba yonent mi alayhi salaatu wassalaam ràññeewul réellement que ne kii Utba la mais xam na ne yiiw bu amee kenn ku dese yiw ci waa Quraysh mooy ki nga xam ne moo war moo tax mu ne bu dee am na kenn ci ñoom ku ah ku dese dara ci yiw mooy boroom giléem gu xonq bi bu ñu koy topp rek ñoom Quraysh di gundee di gindee ko euh, xadiis bi nii imaam ahmad raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo mooy waxu imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi alayhi ci musnad bi te sanadam bu saxiix la mooy càllale bi bu wér la imaam alhaythami raxmatullaahi alayhi ci almajmaa moom it indi na ko foofu mu ne rawaahu ahmadu walbazzaaru wa rijaalu ahmad rijaalu saxiix geyra xaarisatu bnu mudarribin wa huwa siqa mu ne moom imaam alhaytami rawaahu xadiis bii de soloo na ko ahmadu imaam ahmad raxmatullah aley walbazzaar ak imaam abu bakrin albazzaar rahmatullah alayhi aydan wa rijaalu ahmad mu ne te góor yi nekk ci càllale imaam ahmad bi rijaalu saxiix góor la ñuy fekk ci saxiix gayra xaarisa ba mu des xaarisa ibn mudarrib wa huwa siqata moom ku wóor la boo seetloo xadiis yi ñu am na xadiis yi ñu gisoon yoo xam ne xaarisa moo ko solo woon jële ko ci seydna ali radiyallahu anhu càllale boobu moo nekk nii ndax imaam ahmad da koo soloo intégralement Euh, imaam al-Bazzaar imaam al-Bazzaar moom ci xadiisu Abdullah ibn Abbas la jóge góor ña nekk ci càllale bu imaam al-Bazzaar ñu dëgër lañu waa Quraysh nag biñ ñëwee noonu imaam ibn Isxaaq di ñu nettali ne raxmatullah alayhima mu ne Quraysh dafa am seen yenn alliés yu leen doon proposer ndimbal moom lay nettali moom imaam ibn isxaaq mu ne wa qad kaana xufaaf ibn ima ibn raxada mu ne la qad kaana nekkoon na xufaaf benn waay buñ naan xufaaf ibn ima di doomi ku ñuy wax ima ibn raxada ima di doomi raxada mu ne aw abuhu wala rek baayam muy xufaaf boobu soit xufaaf la wala baayam di imaam imaam ibn Rahada al-Xifaari te bokkoon ci koju Xifaar ba'atha ila Qurayshin ibnan lahu bi jazaa'ira ahdaaha lahum bi mu déggee ne Quraysh jege nañ wax nañ la Xifaar sorewul woon côté yooyu bi ñu déggee ne armée Quraysh bi kat génn nañu di xeexi aleyhi salaatu wassalaam ñoom di xufaaf walla baayam di ima ci la yónnee Quraysh yónnee ko ay géléem yoo xam ne mën nañ leena a rendi daldi jariñoo seen ndawal ahdaaha lahum mu daldi koy jox hadiya kado ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ba pare benn doomam nag la yónni ngir mu yóbbu gëléem yooyu jox ko armée Quraysh bi ngir mu nekk participation ci effort de guerre bi même ba pare nag tegal ko ci lii ne doom ji ne ko boo demee wax leen ñoom Quraysh in ahbabtum an numiddakum bi silaahin wa rijaal fa'alna ba pare mu tegal ci doom ji ne ko boo leen joxee gëléem yi wax leen ne bu ngeen yéen Quraysh de bu dee soxla ngeen an numiddakum ñu daldi leen e, yokk ëndil leen bi silaahin ci ay armée wa rijaalin ak ay góor yoo xam ne dañuy xeex bu ngeen soxlaa ñu renforcer leen indil leen ay armée yoo xam ne ñun waa Gifaar ñoo leen koy jox ak ay góor ñoo xamante ne nii dañu pare nañ ngir xeex ay soldat faal na yéen daal décision bi ci yéen la des bu ngeen naan oui donnez-nous votre aval on va vous euh, euh, ay ci wàllu homme ak ci wàllu matériel de guerre ak wàllu armement bi gone gi ñëwee doom ji bi ñëwee indi gëléem yi waxaale li nga xam ne mooy yónnentu baayam Quraysh daldi koy e, jaajëfal ne ko yow de e, buumu mbokk gi nga xamante ne nii moo dox suñu diggante de jokk na la jokk nga ko wasalaka rahim waqad qadayta alladhi alayk ne gone gi boo demee waxal sa baay ne ko jokk na mbokk mbokk gi dox suñu digganteeg moom de dox da ko wa qad qadayta alladhi alayka nee ko li tegu woon ci kawam yépp dal nay wàccoog moom ñu gëléem yi mu ñu indil ñu naan déet mu nañu bu ngeen soxlaa arme ay armement ñu jox bu ngeen soxlaa ay nit ñu jox leen kooku de li ko waroon def na ko neel sa baay li ko waroon def na ko waaye nag fana amri ah waat naa ngi waat ci suñu dund ci sama dund in naa ñun Quraysh de masuñoo deñ nag innama nuqaatilu doon nañ nekk nuqaatilu naas di xeex ak nit ñi ñun Quraysh saa buñ doon xeex ak ay suñuy noon ma bina da'fun anhum am doonu ñoon am benn faiblesse devant ñoom masuñoo jàmmarloog benn noon ñun Quraysh am faiblesse devant ñoom wa in kunna innama nuqaatilu allah kama yazcumu muhammadun sallallahu alayhi wa fama li ahadin billahi min taaqa mu ne ko nag boo demee waxal sa baay ba léegi ne ko ah ñun nag bu dee ne nag ñun ci xeex bii yàlla lañuy xeexal contre moom lañuy xeex comme ni ko yaa yee waxee Muhammad ni ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waxee ndax ñoom waxoon naa la yazamu mooy ci yoon ya mooy neena mais ñoom ko gëmuñu li muy wax loolu mooy neenaay mu ne ko ñun masuñoo am problème masuñoo jàmmarloo suñu benn noon am faiblesse devant ñoom waaye nag bu dee ne ko ni Muhammad yaa yee wax ne yàlla la ñuy xeexal fii bu ñu ñëwee xeex ak moom alayhi salaatu wassalaam ah bu dee lool de bu dee waxam jooju de dëgg la famaa li ahadin billahi min taaq amul kenn koo xamante ni am na kàttan devant yàlla bu dee yàlla la ñuy xeexal moom jarul ngeen ñu yónni an jarul dara ta bu dee ne nag li wax du dëgg te moom ñoom ñoom lañ gëm que ni wax du dëgg du yàlla la xeexal ñoom looloo tax ñu génn ko gëmuñu ko looloo tax que kii yàlla yónniwu ko bu dee ne li mu wax du dëgg ñun masuñoo jotee am masuñoo am xeex ak suñu benn noon di am faiblesse alors que bu dee yàlla bi mu ne moom la xeexal nag yàlla kenn amul kàttan devant moom waaw akbar imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi E, mu ne muy continuer mu ne falamma nazala qurayshun alhamdulillah wala falamma nazala an-nas aqbala nafarun min qurayshin xatta waradu waraduu xawda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fihim xakim ibn xizaam bi nga xam ne nag ci la Quraysh nag xam nga dañ la waxoon ñu ngi ñëw bi ñu ñëwee nag ba camper fi nga xam ne moom lañ camper ci xuru Badrin ba ñaari kuréel yi jàkkaarloo armée jullit ñi ak armée yéeféer yi nee na am ay góor ay nit yoo xamante ne nii dañoo bokk ci Quraysh benn mbooloo aqbala nafarun min Qurayshin benn mbooloo ci waa Quraysh daldi jóge fa ñu campé daldi jubal ci dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi fi ñu campé radiyallahu anhum xatta waradu xawda rasulillah ñu ñëw ba ci mbalka mi nga xam ne moom lañ tabaxoon lañ defaroon bassin de rétention doo bi def ci ndox ñoom ñu jubal foofu mu ne mbooloo moomu fii ki fiihim Hakim ibn Hizam bokk na ci mbooloo moomu Hakim di doomi Hizam moom gisoon nañ ko fi euh, moom mi di Hakim ibn Hizam liñ ko gis bari na mujj na tuub nag radiyallahu anhu wa kaana ana min jamono yooyu ci kilifaay Quraysh yi la bokkoon mbokk yaay Xadiijatu la radiyallahu anha wa ardaha di Hakim ibn Hizam moom mii moo ñëwoon ca embargo ba naroon a jël ay saaku yu mu def pepp ak yooyu di ko joxe waa Quraysh ba Abu Jahl ndajeek moom ne ko Hakim foo jëm te yow nga xam ne dañoo embargo kii Abul Bakhtari ibn Hisham ñëw ne ko bàyyi ko waaye koo xam ne day day day lu ciy sa yoon yow Abu Jahl ba ñu daje fo ba ñu mer wax jëkki ba Abu Jahl Abul Bakhtari ibn Hisham daal di ko fay duma ci ci foofule Hakim bii la woon mu ne bokk na ci ñooñu jóge ci armée Quraysh bi utsali utali mbalkam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mbalkam ndox mi ñu daldi dem mu ne ñoom ñii ci lañu woon fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam da'uhum yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis leen ñuy ñëw mu ne saxaaba yi radiyallahu bu kenn intervenir bàyyi leen bu leen kenn ndax di leen di leen dox seen digganteeg ndox mi bàyyi leen mu ne famaa shariba minhu rajulun yawma idin illaa qutil amul kenn kenn kenn koo xam ne naan na ci ndox mi keroog ñëw na ci mbalka mi naan ci mbooloo moom jóge woon ci Quraysh illaa qutil lu dul rey nañ ko bés boobu bésu Badar illaa sauf ma kaana min Hakim ibn Hizam ba mu des Hakim ibn Hizam moom rekk moo ci naan te deewul keroog fa innahu lam yuqtal moom kenn reyu ko keroog summa aslama ba'da dhalik ginnaaw gi la tuub comme ni ma ko waxee sànq fa xasuna islaamu islaamam daal di rafet moo tax moom Hakim ibn Hizam bu masoona ñëw nag ba war a waat comme bi mu tuubee ba war waat comme mu wax dara ñuy remettre en cause li mu wax wala yooyu wala muy waat da doon wax laa walladhi najjaani yawma Badr maa ngi waat wallazi maa ngi waat allazi ci ki nga xam ne najjaani moo ma sauvé moo tax ma yawma badrin keroog badr muy borom bi subhaanahu wa taala xadiis bi ni imaam at-Tabari daal dina koy indi tamit ci taarixam ak imaam sayyidi nnaas ibn sayyidi nnaas ci uyuunul athar indi na ko boo demee tamit ci eh, al bidaaya wan nihaaya imaam ibn kathir raxmatullahi alayhi daal na koy indi foofu léegi nag kon Quraysh a ngi taxaw jàkkaarloo armée jullit ñi léegi bi nga xamante ne ci lañu taxaw noon nag lan moo xew est-ce que dañoo jóg rek songu jullit ñi xeex bi tàmbali loolu lañu imaam Ibn Isaaq di nettali imaam ibn isxaaq ne wa xaddatani abi isxaaq ibn yasaar wa geyruhu min ahli ilcilm an ashyaaxin min al ansaar mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley wa xaddatani te nettali na ma abi sama baay isxaaq ibn yasaar mooy pàppam euh, di isxaaq ibn yasaar moom moo ko euh, nettali mooy tey baayam moo ko nettali ngay euh, lii lu muy wane que ni oh akbar mooy ne lii daal këru këru xam-xam la ndax tey imaam te gis nañ fi am na riwaay yu fi jot gis ci biir siira bi yoo xam ne imaam ibn Isxaaq danaan nettali na ma abi sama baay Isxaaq waaw akbar mooy ne ñii ñii ci xam-xam lañ ne woon sama baay nettali na ma waaw akbar mu ne kon wa haddathani nettali na ma man imaam ibn Isxaaq abi sama baay isxaaq di isxaaq ibn yasaar di doomi ku ñuy wax yasaar raxmatullah ala aljamii wa gayruhu waaye du moom rekk a ma ko nettali ak ñeneen ak ñeneen min ahlil ilmi ci waa boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim an ashyaaxin min al ansaar ñu jële ko ci ay góor yoo xamante ne nii ñoom euh, ci ay ansaar ci waa lansaar lañ bokk li lansaar yi léegi ñoom lan lañ nettali gis nga wala dina ñëw ci tax taxriij ba après insha allah lan lañ nettali ñu ne lammat ma annal qawm bi nga xam ne ci la Quraysh taxaw mooy ne agsi nañ ba taxaw léegi moom fii mooy seen place léegi ñu campé ba'athu ci lañu yónni ñoom waa Quraysh Umayr al Wahb yi jumahi ci lañu yónni waa juñu naan Umayr juma aljumahi bokkoon ci koju waa banu juma eh, umayr bii nag mu na tuub waaye eh, moom lañ xame woon shaytaanu quraysh dañ ko doon woowee shaytaanu quraysh muy eh, ki nga xam ne mooy le satan de Quraysh tellement ni mu yéese woon avant boobu waaye suñu boroom subhaanahu wa taala daal dina koy soppi euh, ba nga xam ne mu mujj bokk min saxaabati rasuli xayril anaam alayhi salaatu wassalaam moom lañu yónni fa qaalu ñu ne ko waa Quraysh fi ñu taxaw nga xam ne ñoom ay ay gaay yu xam geer la ñu ne ko uhruz lana al qawma qawma asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ko Umayr génnal ci kuréel bi génnal ci mbooloo mi nga wër nga dem wër saxaabaa yonenti muhammad ak saxaabaam yi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum nga xoolal ñu ñaata lañu war a doon ndax jàkkaarloo bi nii rek mooy ne yow doo xam waa ji ñaata personne ñoo nekk ci ginnaaw ndax bu dee dañu def ay rang te dina ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam nan la rangé def rang wu saxaaba yi radiyallahu ta'ala mooy ne bu dee lool la mooy yow am na ñu bari ñoo xam ne mooy mbooloo surtout bu dee nekkoo foo xam ne dafa tawe nga mën leen a tiim yéen ci xur ngeen nekk mooy ne yow man ngaa bañ am information yoo xamante ne nii ci nombre gaay léegi nag looloo tax. ñu ne ko yow Umayr oxruz lana asxaaba alqawm asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam demal nga def tuur wër leen nga xoolal ñu nombre saxaabaa yonent bi alayhi salaatu ñoom ñaata lañ qaala mu ne fastajaala bi farasihi xawla al askari thumma raja'a mu war fasam ni mu gën a gaawe rëpptal daldi wër li nga xamante ne ni moom mooy euh, armée bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen wër fa qaala mu ñëw ne waa Quraysh salaasu mi'a rajulin yaziduuna qalilan aw yanqusuun ne ñii ma gis de Euh, salaasu mi'a rajul trois cents personnes lañu war a doon bu mën nañoo yokk nag ci trois yi tuuti wala ñu gën koo néew tuuti gis nga à peu près gars woon xam-xam niñ ma ne woon à peu près mooy ne le fait que wër na wër wër wër armée bi te booy wër mooy day daw bu baax te da leen di sori ndax bu fa jegee bu maywul dinañ ko ngàdd mu wodd wër googu wër gim leen wër rek xam na ci à peu ñaata lañ mu ne trois cents lañ yokku tuuti wala ñu wàññi tuuti mu gën a néew tuuti waaw léegi bi mu waxee lool Quraysh waaye mu ne leen am xatta amhiluuni hatta anzura alil qawmi kaninun aw madad waaye nag may leen ma may leen ma ndànk may leen ma tuuti euh, ma daldi wëraat ngir xool est-ce que ñoom muy armée bi yonent ma lay saar saam am nañ foo xam ne dañ fay làqatu am na ñoo xam ne dañ leen a làq ci bërëb di xaar embuscade pour bu affaire yi kiiwee rek ñu ñëw renforcer armée bi mu yor man li ma foog ne trois cents wala woog ñu am ñoo xam ne madat mooy ñoo xam ne ñu bari lañ ñoo xam ne beneen arme boo xam ne ndeke dañ leen a teg ci ginnaaw ngir ñu ñëw renforcer leen xaaral ma xool ma xool ndax lii nii du stratégie boo xam ne moom lañu nar a naxe génne wan ñu ñii mat trois cents ba ñu foog ne lii la bu xeex bi tàmbalee ñeneen daldi agsi hmm? xaaraleen ma xool bi mu waxee loolu fa daraba fi lwaadi xatta ab'ada fa lam yara shay'an fa rajaa ilayhim bi nga xamante ne nii ci la wax loolu mooy ñuy waa Quraysh ne ko naam man ngaa dem cette fois-ci ñëwul li wër arme bi dafa daf leen a dépassé dawal fas wi dépassé leen ba dem ba ca seen ginnaaw ba soy fa daraba fil waadi xatta abada mu dugg ci xuru Badr continuer Badr ba sori ngir xool est-ce que amul beneen arme buy làqatu foofu hmm? falam yara shay'an gisul dara gisul dara gisu fa dara gisu fa picc farañaa ilayhim ah mu daldi dellu nag ci waa Quraysh Euh, bi mu delloo nag ci waa Quraysh mu ne leen ah maa ra'aytu shay'an walakin ra'aytu yaa ma'shara qurayshin albalaayaa taxmilu almanaayaa nawaadixa yasriba taxmilu almawta annaaqi'a qawmun laysa lahum manaatun wala malja'un illaa suyuufuhum wallahi maa uraa an yuqtala rajulun minhum xatta yaqtula rajulan minkum fa ida asaabu minkum aadaadahum famaa xayrul ayshi ba'da daalik faruu ra'yakum Allahu akbar mu ne leen maa ra'aytu maa wajadtu shay'an wala maa ra'aytu shay'an bim ñëwee mu ne leen man nag gisuma dara walakin waaye li am ra'aytu man di li ma gis yaa ma'shara Quraysh yéen kilifaay Quraysh yéen mbooloom Quraysh li ma gis daal mooy albalaaya taxmilul manaaya man daal gis nga li ma gis mooy gis nga géléem géléem yooyu nga xamante ne ni géléem man ay géléem laa gis albalaya mooy façon géléem yoo xamante ne ni dañ koy takk ci xabru waa ji ko moomoon waa ji génn waa ji ko moomoon génn àddina fa lañ koy takk kenn du ko jox mu naan kenn du ko jox mu lekk ba kera muy dee comme ni ki ko moomoon dee dee ki ko moomoon ni mu deewe mu deewe noonu loolu ay aada yi lenn ci arab yi la woon bu kenn deewee amoon gëléem goo xam ne moom la doon utiliser saa su ne ñu daldi jël gëléem googu takk ko fi nga xam ne fa lañ suul waa ji duñu ko jox mu lekk duñu ko jox mu naan euh, ba ni nga xamante ne nii nag ci la euh, gëléem nga di deewe foofu comme ni nga xamante ne nii noonu la sangam génne àddina alhamdulillah mu ne leen nag man de loolu laa gis aytu almanaaya albalaaya taxmilul manaaya man daal li ma gis mooy euh, albalaaya mooy li nga xamante ne mooy gëléem yooyu taxmilu ñu ngi yenu almanaya dee dee lañ yenu mooy ne ñiinoo ma gis wallaay gis nga mbooloo mii nii ma gis mooy ne ñoom ah, mooy ne nit lañ ñoo xam ne pare lañ ngir dee Quraysh lu leer laa leen wax gis nga gaa yi ma gis pare nañ ngir dee géléem yi ñu yor yi ñu ëndaale taxmilul manaaya dee lañu yeno lee dee la seen géléem yi mooy nawaadiha yasrib géléem yi yasrib yooyu ñuy uta ndox moom lañu indi de taxmilu mu yenu almawtan naaqir deegu ne jonn saf deegu deegu jonn lañu indi mooy buñ ne summul naaqir mooy mooy kii boo xam ne poison boo xam ne bu tar la ku ko ñam dee al ñii nag dee goo xam ne bu amul genn euh, dellu gannaaw lañu indaale qawmun ay gaay lañ yoo xam ne mu ngi décrire li mu gis mooy ne mooy saxaaba yi mu gis ñii ñii laa ilaha illa allah ils sont prêts à mourir qawmun ay nit lañ yoo xam ne laysa lahum manaa wala malja'un illa suyufuhum ay nit lañ loo xam ne amul protection te amul loo xam ne bu tàngee ci lañuy dem làqatu ji ngir rëcc illaa suyufuhum seen lépp mooy jaasi gi ñu yor gis nga seen jaasi yi ñu yor yi ma gis ñu yor mooy ci ab ah, mooy seen recours mooy ne bu mbir mi safee seen jaas yi lañuy bàcc bu baax ngir rëcc ngir affronter ki leen nar rey waaye du daw lañuy def ñii du ñu dawoon te seen ginnaaw wër naa ko dem naa fa kenn benn renfort so benn renfort amuñu ko te duñu daw ñii wala malja ñoom amuñu fu ñuy dellu di làqatu illaa suyufuhum lu dul seen jaas yi wallahi man de maa ngi waat ci yàlla man Umayr ibn Umayr ibn Wahb maa ngi waat ci yàlla ma uraa an yuqtala rajulun minhum hatta yaqtula rajulan minkum man de gisuma gisuma këne man gisuma te jàppuma ma ne yéen dinañu rey kenn ci ñoom trois cent et yooyu ma leen wax wala ñu gin koo néew amul kenn koo xam ne dinañ ko ci rey ci ñoom xatta yaqtula lu dul ne balan koo kenn ci yéen Quraysh rey dina rey benn waay ci yéen waa Quraysh mu ne leen nag fa ida asaabu minkum adaadahum bés ne leen nag bés bu gis nga jullit ñii bés bu ñu amee ci yéen waa Quraysh bu ñu reyee ci yéen waa Quraysh lu toll ni seen nombre mooy trois cents fama xayrul aishi ba'da dhalik mooy ne dund moom amatul benn njariñ après loolu trois cents et personnes trois cents personnes et quelques wala lu ko gën néew tuuti bu dee ne moom la jullit ñi rey ci yéen waa Quraysh tey fama xayrul ayshi ba'da dhalik dund gi amatul yiw ginnaaw tey ne leen nag faraw faru ra'yakum léegi nag ah seet seen mbir maa ngoomu dangeen ma yónni woon defal naa leen contrant rendu c'est à vous de voir c'est à vous de décider vous ma'shara Quraysh yéen waa mbooloom Quraysh bi nga xamante ni nag ci la wax lool def compte rendu wam ci li ñu ko yónni ah léegi nag mbooloom Quraysh mi am nag ñoo xam ne ci lañu jóge ne nañ seetaat lii ñu nar a def xeex bii ñu nar dugg nañ ko xoolaat lii bu doon tey mooy genre rapport la rapport ñu ne way rapport bi député tel walla chef de l'armée defal nañu rapport mais du chef de l'armée moom mooy décider c'est les politiques qui décident mooy fii nag moom fii jamono yii moom politique bi moo doon nekk en même temps chef de l'armée mooy da ngay jiite armée ba pare te yow yaay décider yaa yor politique ñoom Abu Jahl nag ñoom ah, bi Umay Umayr de defal nañu rapport wax nañu lu leer ah bi mu déggee lool imaam Ibn Ishaq ne mooy ci xadiis boobu wax naa la ne insha allah dina ñëw ci taxriij bi mu ne fa lamma sami'a Hakim ibn Hizam dhalika masha fi an fa ataa Utba ibn bi Hakim ibn Hizam miñ la tuddal léegi ne bokk na ci ñu naan ci mbalkaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam te moom rekk mooy ki ci naan muccut bésub kero bi mu déggee lool mu daldi dox ñëw ci biir nit ñi fa ataa Utba ibn dikkal Utba ibn Rabi'a muy Utba miñ la waxoon sànq boroom bul fàttalekul géléem gu xonq gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne in yuti'uhu yarshudu bu ñu koy topp di di gindeeku mu ñëw dikkal kooku ne ko yaa abal walid ne ko yow bàyyi walid ndax dafa amoon doom ju tudd al walid al walid ibn Utba ibn Rabi'a moom mu ngi ci mbooloo mi sax bis bi ci kuffaaru Quraysh ni mu ne ko yaa abal walid yow bàyyi walid dàkkantalam la te moo leen lu leen neexoon la wa sayyiduha fiha hal laka ila an la tazaala tudkaru fiha bi xayrin ila aaxiri dahr

mu ne ko yow mii de Hakim ne ko yaay magum Quraysh te yaay sangu Quraysh wal muta'u fiha te yow yaay ki nga xamante ne moom la ñuy topp di déglu ay waxam foofu ci Quraysh hal laka ah man Hakim nag dama lay proposer benn affaire hal laka ila an la tazaala tuzkaru fiha bi xayrin ila axiri da ndax bëggoo ñu lay tudd bi biir Quraysh ci di la tudd ci yiiw ak mbaax ba ni àddina biy tukkee ba temps yu mujj yi ba faw mooy fekk Quraysh yi am ku ñëw génération bu ñëw ak nu mu yàgg-yàgg ñépp di fàttale ko naan ah Abul Walid de Utbat ibn Rabi'a moom de sang la woon xoolal décision bu sage ba mu jëloon keroog ba tax Quraysh ba préserver Quraysh ndax bëggoo loolu te nag waykatu arab bi waxoon na wa zikruka ba'dal mawti euh, euh, wa zikruka tudd giñ lay tudd ba'dal mawti boo deewee ba pare loolu geneen dund la mooy dund geneen la ñu lay tudd mooy nit koo xam dafa génn àddina mais mu ngi mel ni mu ngi dund ak nit ñi mu ngi mel ni comme nit ñu baax ñi ak ñooñu mais tamit am na yoo xam ne buur yàlla du ko sànk yenn ñi nga xam tamit dañoo même bu dee gëmuñ dara dañoo def ay exploits yoo xam ne day day humanité bi nit ñi doomu aadama yi dañ ciy jariñoo da ngay gis dañ leen tudd ba léegi ay Einstein ak yooyu ñu mel noonu par exemple da ngay dégg ba léegi ñu leen di tudd ak yooyu mooy ne. tudd bi ñu tudd sa ginnaaw de beneen beneen beneen dund la mu ne ko nag loolu la ko Hakim wax ne ko yow wot ba ndax bëggoo ñu lay tudd ba jeexu la jusqu'à la fin des temps ñu lay tudd ci lu baax eh, mu ne ko wa zaaka yaa Hakim moom nag comprendrewul loolu mu koy proposé mooy lan xamagu ko mu ne ko loolu waa li nga mën a proposé noonu ba tax ñu may tudd ci lu baax di si génération yi ñëw ba àddina bi tukki moom yow Hakim loolu mooy lan Hakim ne ko tarja'u binnaas dangay dellool armée bi nekk fii ñun waa Quraysh delloo leen Quraysh jële leen Badr gii ñu nekk nga delloo leen Makka wa taxmilu amra xalifi xalifika amr ibn al-Hadrami nga chargé wu engagé wu jël lépp loo xamante ne sa mbiru alli di amr ibn al-Hadrami kuy amr ibn al-Hadrami amr ibn al-Hadrami la sariya bu Abdallah ibn Jahsh bi radiyallahu anhu rayoon moom lañu rayoon amr ibn al-Hadrami itam jiitoon ngiiru ko euh, njëggum Quraysh ma bañ rayoon leen ca ashhurul hurum ca mois yi nga xam ne dañuy tere ku xeex foofu ne Amr ibn al-Hadrami boo gisee dañ ko rayee jàppoon ñaari prisonniers yóbbu mbir yi léegi ñoom nag Quraysh biñ ñëwee mooy ne dañoo mujj seen génn gi c'était pour jëlum njëgg njëgg ma Abu Sufyan nee na leen man rëcc naa ñibbi leen ñu bañ ña waa Banu Zuhra toog ne ñun dañuy ñibbi looloo taxaw ñu jóg léegi nag li ñëwee foofu waxoon nañ Abu Jahl joxewoon na tampon bi mooy indi la ko fa tax a jóg ngir impressionner arab yi ngir wan gaay duñu seen morom ba sax xaaral rek nga xam ne mbir mi c'est dissuasif après nag mais dañ cee tegaale yeneen i cause lañ lañ créé waat yenn cause ne sax ça fait l'occasion ñu jël revanche nangu. comme que da jullit ñi ñoom dañoo ñoo rayaloon Amr ibn al bu ko defee ñu daal di jël revanche bi sax tey voilà moo tax mu ne ko wa taxmilu bu ko defee delloo nit ñi Quraysh nga engagé wu daal di jël sa mbiru allié bi nga xam ne mooy Amr ibn al-Hadrami nga àndoo si mbir mi ba bu ko defee bu képp ko wax ne day jël pour revanche nga ne man maa nekk allié wam man Utba lépp nag maa ko engagé wu maa ko jël nañ leen dem nañ leen ñibbi Quraysh bi ko Hakim waxee loolu ah Utba ne ko qad fa'altu def naa ko anta alayya bi dhalik ne ko maa la warlul loolu lii nii maa la warlul naa delloo nit ñi tey xeex du am innama ndax dëgg-dëgg huwa xaliif yi Amr ibn al-Hadrami mi ñu rey de man sama allié la man ba fa alayya aqlu wa ma usiba léegi dinaa jël euh, charge wu man ba li nga xamante ne nii moom mooy li mu ñàkk ak tamit nit comme euh, mooy diya bi nit bu nekk bu la jàppee wala ñu rey la daa am looy fay mu ne loolu waa Quraysh joxe woon bu ba ba loolu noonu nga xam ne ndax ñoom dañuy mujjoon joxe dara ngir jëli ñaari prisonniers ya kenn ka daal di fay des tuub mais ki ñu rey nag mooy ba léegi moom ko perte la mu ne rey diñ ko rey li nga xam ne mooy diyaay ku ñu rey nombre de yi ñuy jox yi nga xam ne ku rey nit moo te tayoo ko ak yu mel noonu moom ngay joxe man Utba maa ko chargé wu dinaa joxe loolu mu nekk li nga xam ne mooy jëndu bakkanam moom Amr ibn al-Hadrami bi ñu faat man dinaa ko def wama usiba min mali non seulement dinaa joxe diya bi mooy li nga xam ne mooy équivalent bakkanam bi rot dinaa ko jox ay mbokkam wama usiba min mali ak tamit li nga xam ne moom lañ jël ci alalam keroog bi nga xam ne moo jiite woon njëgg mi ñoom Amr Abdullah ibn Jahsh daal di rey kooku ba pare daal di yóbbu alal ji alal ji mu fa amoon yépp dinaa ko mën naa ko rembourser ay ñoñam man watu ba fati ne ko nag fati ibn al-Hanzaliya yaani aba jahlin fa inni laa axsha an yashjura amra nnaasi gayru nee na Utba nag ne ko man de dinaa def loolu waaye Hakim demal nga seeti Ibnul Hanzaliya demal nga seeti Ibnul Hanzaliya doomi al Hanzaliya mooy kan mooy Abu Jahlin ndax Abu Jahlin yaayam moo tuddoon noonu euh, alxandaliya moo doon yaayu abu jahlin asmaa la tuddoon bint muxarriba mooy asmaa di doomi muxarriba noonu la yaayu abu jahlin tuddoon euh, bokkoon ci bani nahshal ibn daarim ibn malik ibn hanzala ibn malik ibn zayd manaat ibn tamim ibn hanzaliya boo ko déggee mooy abu jahl ndax yaayama tudd moo bokkoon ci moom lañ doon al hanzaliya muy asma bint muxarriba mu ne ko man xaki yow xakim man utbari dinaa def lii dinaa delloo nit ñi te dinaa prendre en charge bakkanu dinaa fay diya bi te dinaa fay li nga xam ne moom la perte ci alalam waaye fa tim na alhamdulillah demal ci abu jëlin nag ndax gis nga man fa inni man utba laa axsha an yashjura amaama an-naasi ghayru man daal gis nga ragaluma gis nga fii nii kenn rek kenn rek an yan amran naasi an yasjura amran naasi xayru man daal kenn rek laa fiy tiit man Utba laay ragal mu daal di taal nag taal xeex bi mooy Abu Jahl moom moom fexeel dem nga convaincre ko man dinaa def li nga wax mais nag des na ndax foog nga convaincre Abu Jahl te nag man ba gisuma kenn koo xam ne fii mooy attiser la tension gis nga feu tension bi moo koy taal man gi xam amul kenn koo xam ne moom lay ragal mu daldi yokk nag ci xar mi kaaw yu jël huile sotti ko ci taal bi lu dul abu jahlin kon nag demal nga gis ko ibn al hanzaliya summa qaama utba bi mu waxee lool nag utba daldi jóg xatiban di daldi eh, sermone ci biir mbooloo mi foofu fa qaala mu ne yaa ma'shara qurayshin yéen mbooloom Quraysh innakum wallahi ma tasna'uuna bi an talqaw muhammadan wa asxaabahu shay'a wallahi la in asabtumuuhu laa yazaalu rajulu yanzuru ila wajhi rajulin yakrahu an-nadara ilayhi qatala ibna ammihi aw ibna xaalihi aw rajulan min cashiiratihi farji'uu wa xalluu bayna muhammadin wa bayna saa'iri al-arab fa in asaabuuhu fa dhaalika alladhii aradtum wa in kaana ghayru dhaalika alfaakum wa lam tu'arriduu ne ko mu waxee loolu mu taxaw di sermone di xutba ci biir mbooloom Quraysh mi ñi neewoon ci wetam ndax du ñit fa qaala mu ne moom Utbat ibn Rabi'a yaa ma'shara Qurayshin yéen mbooloom Quraysh innakum dëgg-dëgg yéen wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Utba maa tasna'uuna bi an talqaw Muhammadan wa ashaabahu shay'a ne yéen dëgg-dëgg jariñu leen dara amu ngeen benn utilité amul dara lum loo xamante ne moom ngeen di def la fait ngeen dajeeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaan yi jaruñu dool jaruñu leen dara ngeen dajeeg ñoom di xeex ak ñoom amul dara lu ngeen fa man a gañe mooy du leen yokku dara amul benn benn loo xamante ne euh, profil la bu ngeen mën a tirer ci dajeeg Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak saxaabaan yi di xeex ak ñoom ndax wallahi man maa ngi waat ci yàlla man Utba bala in asabtumuhum bu dee dangeen a xeex ak ñoom rey ci ñoom ñu bari laa yazaalu rajulu benn góor gi kenn ci yéen du deñ képp kenn ci yéen du ila wajhi rajulin yakrahu an-nazara ilay du deñ di xool ki mu rey bu xoolee xar kanamam du ko bëgg xool ndax lan ndax mbokkam la lan lay wax qatala ibn ammi mooy rey nga sa doomu fii ku ngeen fi rey ci ñoom ci muhammad alayhi salaatu wasallam ak sahaaba mi ki ko rey bu ko reyee ba pare dootul nangu xool xar kanamam ndax xam na ne bokkam la rey qatala lan mooy xew soit fii ku ngeen fi rey ci ñoom ibn ammi mooy waajooju noonu ci yéen waa Quraysh ki mu rey du nekk kenn lu dul doomu bàyyi te xam aw ibna xaalih walla doomu ki nga xamante ni mooy nijaayam aw rajulan min ashirati walla mu ray kenn koo xamante ni ci famiyam la bokk ndax jullit ñii nii ñoom ñépp suñuy famille lañ bokk ñun waa Quraysh bés ku buñ leen reyee kuñ fi rey mooy dañuy gis ne soit suñu doomu baay tëxla wala suñu doomu nijaay wala koo xamante ni une partie de notre famille un membre de notre famille kon nag farji'u yéen waa Quraysh man Utba li may wax yéen mbooloom Quraysh dellu leen Quraysh dara wu ngeen dara di rey seen mbokk ci maali foron yi lu te ngeen nag ngeen dox bay na ngeen dox diggante ngeen bañ a dox diggante bàyyi leen bay na Muhammadin wa bay na saa'iril arab bàyyi leen Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo ko arab yi li des ci arab yi bàyyi leen bàyyi leen nañ bu ñu dox seen diggante moom ak li des ci arab yi nañ ko bàyyeek arab yi li des ci arab yi fa in asaabuhu bu dee ne bàyyi nañ ko nga arab yi ba arab yi nag daal di lijjanti seen bopp mooy ñu daal di koy rey fa dhalika alladhi loolu mooy li nga xam ne moom ngeen bëggoon yéen waa Quraysh wa in yaku ghayru dhalik alfaakum walam ta'arradu minhu ma turidun euh, bu dee nag Ah, mbir yi demewul noonu mooy ne gaa yi mu mujjuñ ko rey teg ci gaa yi daal di koy nangu bu boobaa nag mooy ne yéen bu ko defee yéen da ngeen di mooy ne yéen daal après xam nga euh, xot ba lii ñi mu wax même proposition bi tic tac mooy ne mooy ne la même chose la proposé woon waa Quraysh ba mu demee déglu yonent bi alayhi salaatu wasallam mu jàngal ko suuratu Fussilat partie ci suuratu loolu même chose la waxoon waa Quraysh bi mu ñëw ñëwee dane man daal li ma gis mooy ngeen bàyyi ko waa Quraysh waa waa ñi des ci arab yi bu ñu ko reyee loolu lañu loolu loolu lañu bëggoon bu dee nag mbirum dafa mujj jaar yoon ñun dañuy ñëw rek bokk ci mu nekk suñu ngañaay nga xam ne dañuy dañuy ñëw rek daal di ciy bokk amul benn problème bu dee moom moo gañ bi yi ñun duñ def lu dugg ci biir li mu indi ah mooy même la wax gaa yi fii léegi nag mu ne bi mu waxee loolu qaala Hakim Hakim ibn Hizam ne fantalaqtu hatta ji'tu Aba Jahl mooy Utba fi mu doon sermone di def xutbaam bo Abu Jahl ñëw foon moo tax sànq ma ne la mu jóg di def xutba ci biir mais du ñépp fa ne woon Hakim nee na ginnaaw gi ma jóg bi waxee lool ci biir mbooloo mi ma daldi di jóg xatta jiitu Aba Jahlin fa wajadtuhu qad nasala dir'an lahu fa huwa yuhayyi'uha nee na maa ngi ko fekk moom abu jahlin mu daldi génne benn mbubbu koŋ ngir xeex di ko waajal génne ko ci ay bagaasam di waajal mbubbu koŋ bi di ko defar ngir euh, mën a nag bu xeex bi tàmbalee mu daldi dugg nag ja dugg ci biir xeex nee ma ma fekk foofu ma ne ko fa qultu yaa abal xakam man xakim ma ne ko yaa abal xakam yow père de la loolu moo doon dàkkamtalam ci waa Quraysh boo dee jullit Abu Jahlin lañ ko doon wax père de l'ignorance mu ne ko yaa abal xakam inna utbata arsalani bi kada wa ne ko yow abul xakam kat utba moo ma yónni lii ak lii mooy di ko utba wax utba moo ma yónni ne nañ dellu wax ko li Utba wax que léegi moom dina jël en charge li nga xam ne deewu Ibn al-Hadrami Amr ibn al-Hadrami dina ko jël te tamit dina fay yooyu yëpp nee nañ dellu euh, nee bi mu waxee lool fa qaala Abu Jahlin ne intafaxa wallahi saxru xiina raa Muhammadan wa asxaabahu fala wallahi la narji'u hatta yaxkuma allahu baynana wa bayna muhammadin wa ma bi utbata maa qaal walakinahu ra'a muhammadan wa asxaaba walakinahu ra'a muhammadan wa asxaabahu akalata jazuur wa fihim ibnuhu faqad taxawwafakum alayhi Allahu akbar qawlu shirkin wa kufrin wa tughyan Abu Jahl ne bi mu dégloo Hakim ne ko kii ba moo ma yónni li wóog li mooy nañ dellu Abu Jahl ne qad intafaxa wallahi sahwa wat naa ci yàlla dafa tàppet loolu expression la intafaxa saxru expression <laughs> expression la buy wane ne kii dafa ragal tàppet ku ragal lañ koy wax waxi tàppet la Utba tàppet la la laqad intafaxa wallahi sahwa kañ la tàppet kan la raa muhammadan wa asxaaba moom gis moom yoon wi yépp mu nekkoon jàmbaar ba bi ñu contourner tund wi daal di mu jàkkaarloog muhammad alayhi salaatu wa salaam ak mbokk ak saxaabaami radiyallahu anhu mu daal di tiit ragal ragal daal di koy dugg falaa wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne ñu man abu jahlin laa narji'u duñu dellu fen lañ delluwul quraysh xatta yaxkuma allahu baynana wa bayna muhammadin sallallahu alayhi wa fenn lañu delluwul hé hakim fenn lañu delluwul la yónnee moom a ci yem fenn lañu delluwul fekk xatta yaxkuma allahu baynana fekk yàlla àtte suñu digganteeg diggante Muhammad fokk yàlla dina àtte suñu digganteeg Muhammad alayhi salaatu wassalaam fenn lañu dellu loolu mooy lan xeex rek mooy am ba yàlla def àtte suñu digganteeg ñoom ñu xool kan ku gañe ñu xam ne kookoo nekk ci dëgg waaw <laughs> akbar wamaa bi Utbati maa xaal ba pare mu teg ci ne Utba de li mu wax waru ko li mu wax naan nañu dellu bi naaw bi ñëw fii loolu de warul woon Utba waaye nag walakinahu ra'a muhammadan wa asxaabahu akalata jazur waaye dafa gis muhammad sallallahu alayhi ak saxaabaam yi nekk ñoo xam ne ñuy lekk ay gëléem lañu looloo tax lekkkatu gëléem nga xam ne dañuy am doole lool rekk la gis tax mu ragal en plus wa fii himum na te nag ci seen biir muy saxaabaay Muhammad yee doomam moom Utba mu nga fa mooy kan Abu defoon nañ tarjumaam walillahi alhamdu wal minna mu nekk na ci saxaabaay Muhammad yi alayhi salaatu wasalaam ibnu doomam faqad taxawafakum alayhi mu leen moom nag Utba deful lu dul li leen jéem tiitloo ci ñoom ci doomam ja ñooñu bëgg doomu mucc bu ko kenn def dara ak tamit la fekk que mu gis ni ñii seenu ñoom ay gëléem nañuy lekk tax mu ñëw di leen wax loolu saaye fenn lañu demoon waaye Abu Jahl ñamul foofu gis nga ba avait vu euh, comme il fallait moom li mu gisoon noonu la te tamit xoole waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kan moo joxe avis nañ leen ñibbi Utbat ibn Rabi'a mooy kan saaxibul jamalil ahmar borom giléem gu xonq ji waxoon na ne in yuti'uhu yarshudu Quraysh de bu ñu ko dégloo topp ko dinañu gindee ko mooy bu ñu ko toppoon nii mooy dañuy ñibbi xeex Badr du am Abu Jahlin du dee keroog ñii duñu dee te tamit Quraysh du am défaite bu santé noonu waaye topp ñu ko ansawhu dañ koo moy Abu Jahlin yemul ci loolu wax Hakim waaye ne ko duñu dellu fen ba pare duggoot ba tuumaal ko ne ko ab tàppet la waaye ci saase mu ne thumma ba'atha ila amir ibn al mu daldi abu jahlin ci biir mbooloo mi kon que am na benn frère amr ibn al-hadrami mi ñoom abdullah ibn jahsh rayoon mu ngi woon ci biir mbooloo mi abu jahlin woolu ko ne woowal leen ma amir ibn al-hadrami ne ñëw amir di rakku euh, euh, amr ibn al bi mu agsee abu jahlin ne ko hada xaliifuka yuridu an yarji'a binnaas wa qad ra'ayta sa'raka bi'aynik fa qum fanshud xufratak wa maqtala axi axik abu jahlin woowu woolu amir ibn al-hadrami ne ko nag hada xaliif ne ko sa allié wa ngi muy utba utba mooy sa allié di sa allié frère di seen allié yéen waaye nag xamal ne yuridu an yarji'a binnaas xam nga lan la bëggam yëgoo ko yow amir li bëgg mooy delloo nit ñi Quraysh waqad ra'ayta te yow dëgg-dëgg amir gis nga sa raka sa vengeance bi ay ni ko gis nga ñi nga xam ne ñii ñoo rey ñii nga jàkkaarloo jullit ñii ñoo rey sa frère nga tiim leen gis leen ànd ak armée bu toll nii ñu ñépp Quraysh ñu pare ngeen jàppale la ngir nga jël sa revanche nangu daal di fayyu sa sa rak sa mag bi ñu rey nga ñëw gis ko sa allié bi amul dara lu muy wax mu naan nañu dellu kon nag man abu jahlin li ma lay wax yow amir ibn al fa qum jógal fanshud xufrata waxal waa quraysh nañ la matal li nga xamante ne nii mooy sa euh, euh, euh, pacte bi dox sa digganteek ñoom nañu ko matal mooy la allié day jàppale ki nga xam ne allié wam la kii suñu allié la mooy Utba mooy suñu allié mais li mu wax man mii frère ki nga xam ne moom lañu rey d'accordu ma ci léegi nag Quraysh yéen ñépp laay wax ndax ñun seeni allié lañ même bu dee ne exclusivement plus particulièrement à Utba mais Quraysh ñépp lañ yéen nag te seen alal lañ yoon mooy sama frère di Amr Amr ibn al-Hadrami seen alal yéen seen seen njëggum Quraysh la yoroon ñu daal di koy rey ba pare jël alal ja kon nag yéen waa Quraysh Abu Jahl ne ko jógal ci mbooloo mi yow Amir nga sàkku ci Quraysh ne leen na matal li nga xamante ne nii moo dox sama diggante ak yéen voilà Allahu akbar wa maqtala axiik mais fàttali leen rey gi nga xam ne moom lañ reyoon sa frère est ce que dinañ ñëw ba tiim ñi nga xam ne ñoo rey sama frère nangu seen alal yéen waa Quraysh ba pare ngeen ne di dellu bi Abu Jahl waxee lool gis nga li Utba doon wax naan man gisuma man li may ragal amul kenn koo xam ne mooy taal xeex bi tey ku dul an yashjura amra an-nas ghayru mooy ibn al-Hanzaliya Abu Jahl moom la amul kenn koo xam ne tay fii moo fi taal xeex bi lu dul Abu Jahl moom rek laa ciy ragal moo tax it def lim doon ragal a am léegi nag bi Abu Jahl waxee lool fa qaama Aamir ibn al-Hadrami di jóg faktashafa thumma saraxa mu jóg rek yuuxu fexe ba ñépp gis ko mbooloo mi nga ngay mooy mbooloo ay mille xam nga ne moo tax rot ba fam doon waxe Abu tellement dañoo bari Abu Jahl nit fii mu doon waxee Utba damaa déglu Utba pare ma ñëw ci Abu Jahl fekk ko muy waajal benn mbubb koŋam mbubb xeexam léegi nag cette fois-ci faktashafa Amir ibn al-Hadrami nag mu fexe ba émeuté waa waa waa waa arme bi summa saraxa mu daal di yuuxu ci biir ñi ñépp ne waa amra waa amra maa ngi jooy maa ngi woo sama frère ba ñu rey di amr amr ibn al ay waay woo naa kan moo koy dimbali kan moo may dimbali waaye ba ma jël vengeance ba ma venger wu sama frère boobu ñu rey ah ba mu waxee lool nag fa xamiyatul xarb xeex ba nag mooy ne desul lu dul tàkk xeex bi tàkk rekk a fi des waxaqiba amru naas mburu nit ñépp nag daldi tar mbir yi gina téye metti nag mooy ne xeex rekk ka fa des wastawsaqu ala ma hum alayhi min shar ñoom nag waa Quraysh ñu daldi dajaloo nag ne nag mujj gi nag ñu ne nag kenn dëppatul sax léegi ni ñuy def mooy fokk ñu xeex fokk ñu jël vengeance te fokk ñu xeex ak ñoom ba yàlla di àtte suñu digganteek ñoom wa ufsida ala naas ar-ra'yu alladhi da'ahum ilayhi Utba ñu yàq ci biir nit ñi xalaat bi nga xamante ne ni moom la leen ba woote woon muy ñu dellu Quraysh te bañ xeex ndax fii ku ñu fi rey suñu mbokk lay doon xam naa tey dañuy yem foofu insha allah kon foofu noonu la